suuratul Kawsar saaru Kawsar nag yéen suñ ko def Makka la aw Madina yéen suñ di ko def Madina la salaasu ayaati Allahu akbar laa ilaaha illallaa Allahu akbar wallaahi alhamdu innaa a'taynaaka Kawsar kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne Abdoulaye doomu Yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy Tayyib mooy Taahir itam génn na àddina de ci fukki weeram ak juróom benn wala fukki weeram ak juróom ñaar bam dee ci bésab tabaski la ah xaasi nu waayeen wala wala mu Muxarasa wala Abu Jahl ñu sam wala ñoom ñëpp ñu ne Muhammad daal moom la yàlla def ci wépp yiw ah mu waay nit koo xam ne doom ji góor ji dund daal moom mënu ko am doom ji góor ji mu am rek balaa ferdee kii la yàlla bañ dëgg dëgg dëgg dëgg te kii la yàlla def ci wépp yiw yonent dégg ko nag mun na xadi ko ba génn ba génn xaw naa ñàkk a génn sax ci liggéey yàlla wàcce saa wi de saa wi nag li muy gàtt yëpp mi ngi mel ni mottali li bi la ak lii dikk fi rawatina yeneen ci melo yi wéy ci saa wi woon léegi melal na bon ba ba ma ko jidim yonent moom ñu ne ko jox nañu lu bari yow buñ ne nga joxe lu bari sant inna naka nun yàlla aatay naaka may nan la al kawsara kawsar jox nañ la kawsara jox gi jox ak may la waxul aatay naaka rek lii taaw dañ la jox def te fekk moomu la ko waaye li taaw a taaw moom suñ ko joxee ko moom war na wala xalaat ay naa ko sabal mi al masaani yi jox nañ la sabal masaani yi ci alquran waaye taxul yonent moom alquran lii nag daa tax xasiyat lañ ko tëggee pour ñu xam ne may nañ ko may loo xam ne moom daf ko moom moom du dog te tàmbalee na ko mubtada bisimi inna ji ci jumlay mubtada lay tabbi taw siit na ko inna waxut danaa la jox muy mu daareon jox naa la ba noppi la mu xam ne jox bi ñu tabbi leen al kawsar kawsar de ma jaana li kawsar ñu ne mooy déeg bi nga xam ne yonent dina ko root di ci nangal ñëpp na ne ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla dëggu àddina seeni way ñàkkteer yi Kawsara déglu leen tëmbali léegi ku sakk fa ñaar nopp rek riz mi ngay dégg mooy Kawsara xam nga fu mu ne bàyyi yonent ne boo sakkee fa ñaar nopp rek dégg réew mi ritam déglu dara bi nga sakkee fa ñaar nga mooy dégg boobu ci la yonent di nandal mboolem jullit ku ca dootoo mar mukk bon kawsara inna naka nun ataynaaka jox nan al kawsara may bu bari kawsaru tëggat baara xaal la ci kasratu ji fi bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar yi ma weesu léegi saar wu nekk may na ko ñu may day xat wadduha yàlla may na ko ja ñetti may na ne ko maa wa maa qala yàlla bàyyiwut la bañut la benn wala laaxiratu xayrun laka mina l-uulaa alaaxira sax alaaka yaa gën sa àddina wala sawfa yu'tiika rabbuka fatardaa may na la dana la jox ba nga mu teg ci yàq alam yajidka yatiiman fa aawa fekk mu ne ngay jidim mu topp la wa wajadaka daallan fa hadaa wa wajadaka aa'ilan fa aghnaa mu yéen yàq saara alam na faralum ko jamay ubbil na ko dënnam ba mu xatan ak yonent sippil na ko bakaatam na ne ko yaxfir laka laahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhar yëkkati na ko turam de war a fanaa la ka ci waaw wa tiini génn na ci dëkkam te buy génn ci Makka yonent rek moo tax indi na doomu aadama ci dund ba dund ba gën a rafet jox na ko yoon boo xam ne duñ ko dog amut ak dayo saaru iqra moom mel rek bi di tere dëgg di weddi yàlla saaru xadri mu may ko laylatul qadr ki nga xam ne melo na ko yàcc melo na ne xayrun min alfi shahrin na ne tanazzalu malaa'ikatu war ruuhu na ne salaamun hiya hattaa matla'il yakun may na ko ca yàcc may def na xeetam ñooy gën ay noonam ñuy kiis ci mbindeef jox leen yool boo xam ne danañ ko gërëm te yàlla gërëm leen saarum si saan mu may ko ci yetti may ebal na suuf muy seede ñaar xeetam seeni jaamu yàlla di seedeel ay noonam seen mooy yàlla dana leen yóbbu dana leen fasale seen noonee ñoom ñu jëmal dana ñaa jëm sabara lépp luñ masa def ci yiw ak ay bu dee man la xam banq lañ sax ñu fay leen ko muy may saaru aadiyaat mu melal ko ci jihaadami yetti melo na ne wal aadiyaat dafan wal muriyaat qatan wal mughiraat safan saaru qaari'aat mu may ko ci yetti may diisan mandaxay jëf yu yi la xam ne ñi ko gëm danañ ko jëf may leen dund buñ bëgëm def ay noonam ca Haawiya saaru al haakumu mu def ay noonam mais danañ gis jëriñ danañ ko gis muy aynul yaqin dana leen laaj xéewal yam leen joxoon ci àddina saaru xasri moo gën ci jamonoom def nit ñëpp ñu perte lu mooy ñu ko gëm ak ña nga xam ne ña ngay dénkante dëgg de saaru humasa moo xalak noonu mi teg leen yàq ci xeeti bugal buñ jël ci àddina dañuy dee daañu leen sànni ci utama muy lakk muy xëpp seen xol ya saaru fii di mu def noonam ya yett xeeti mbugal def na seen pexe ci tadririn xoolal ci ñoom xayran abaabila def leen ni ngóob muñ góob ba ko saaru Quraysh mu may xeetam wóolu loo leen ci ragal leeral na leen gannaaw bu ñu seen baax a tax mu def ko saaru maamoon mu melal noonam ba yàtt mel yi gën a bon dañoo nay ba max ji lin dañoo bon ba duñ julli te dañuy tere njëfu rek bi nga xamee ne saar yooyu ne yëpp bi ci ne may na ko ci ñetti may moo tax mu ne ko inaanaka nun afee naaka jox nañ la al kawsara aji bari de maanaa la lu bari walla kawsara moo di lan kawsara moo di lislaam bi nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi inaa naka nun ataynaaka jox nañu la kawsara may bu bari mooy diina lislaam bi nga xam ne ko saaroo na ci jamono yonent ba fa àdduna yam dafay law nga xam ne koo dee xeer mi rek ñëw ëpp daraja ëpp ay toppkat yeneen bi yeneen jëkkoon benn fóode ci xeer bi rek dana lu duubal lu yeneen bi njëkk yaa ay junne junne ci yoon moo tax mu ne ma damaa ummati ka anbiyaa bani Israayil na ne su ma taxawee pencam Yàlla aw seen xar ya seen tànk yi ñu doon jàppe ma nga leer nañ ñi mu ne su ko defee Musa yokkoonu yaakaar ñi bani Israël Musa yokkoonu yaakaar ñi nasara mu ne ma ne fa la xeet génn naa ci borom néeg bi ñu xurun mu ajjani na waaw ñoo ndóobu waaw ñoo jébbu ndóobu ñoo ci rek waaw ndakatewoo waaw benn alim ci sama fóote yi rek moo ñëw kam toppam beneen kuréel bu gën a mët bi wax ba ñëw ñëpp yonent yëpp dara seen i bët ñëw benn xaal yi ma rek waaye am atam soppam waaw ñoom noonu mu ne ba da ngay nekk ñaari suñu fi ñooñu aljanna téeméeri sappe ak nit ñooy dugg aljanna juróom-ñett fukki sappe yëpp waaw ci xeer bi la ñuy bàyyee ko bi nga xamee ne loolu lépp nag yàlla may na ko yonent bi te mooy lislaam moo tax mu ne ko dinaa ne que nu naa seen ak jox nañu kawsar kawsar wala kawsar moo di yonent yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon tam yonent yonent yi ko jëkkoon dafa boole mbooleem yonent yi jëkk ya amoon Adama yàlla xamaloon na ko turiya de malaaka yi fi jotal ko Ibrahim moom lañ dugaloon ca safara yàlla ne safara sa na sedd yàlla def ko muy xaritam Muusa moom la joxoon kawteef yu bëri ya xeet waag waxalaat niir waag ak ballal ma ca doj wa Isaa ñëw di docteur buy wéral jàngara ju nekk di dekkal sàkku dee daaw dañu nooyalal ko weñ bu ñuul Suleymaan ñu tàggatal ko ngelaw li mu di ci tukki Muhammad ñëw sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladhina amanu sallu alayhi benn yoon rek la malaaka yi sujjóotaloon Aadama yonent moom yàlla ne man yàlla ci sama bopp mboolem malaayika yi ñun dañuy julli ci yonent daayiman yéen ñi gëm yàlla itam ci itam jinne dee leen julli ci yonent ay millions yi millions di julli ci moom te loolu du benn yoon du benn bëccëg du benn at xanaa mi nga xam ne tànn nañ ko ci yàlla na na seete yonent benn xale daanu na ci kaw dir bi wañat yaram ba yëpp roccee ko ci taxawaay yaayam indi ko ci yonent yonent raay mu dellu mel na meloon mel ni mosuloo la loolu safara si sedd ba nëkkul fii moom lakk na ba noppi ñu to ñu sedd loo ko gannaaw bu mu lakkee loolu moo raw safaraw Ibrahima Musa niir boo ko doon xeral yonent niir daf ko doon xeral Musa ballal na ndox mu bàyyi ko ci xeer yonent ballal na ndox mu jóge ci diggante baaraam muy tëddee lu kenn mës a gis nag Musa xotti na géej gi naam waaye yonent moom weer wa ca kaw asamaan la xotti sallallahu alayhi wa sallam daawud daana sabal gëj yi di sabal ànd ak moom picc yi di sabal di ànd ak moom yéen a téye na xeer ci tënkam rek téere di sabal ci loxoom far mu teg ci loxol Baabakar mu sabal ci loxol Baabakar mu teg ci loxol Omar mu sabal ci loxol Omar loolu kay moo raw gëj yi doon sabal di ànd ak daawud dañuy baatam bu neex Souleymane moo daa tukki ci ngelaw li yonent moom du tukki ci melax bi ak waa asamaan yi juróom-yaar ak aras ak kursi ak dem dellu si ci lu matut xool xam su gannaaw bu mu demee bayti maqdis ba jiite fa yonent ya ndax du loolu raw ngelaw li nga xam ne ko du wa asarun raw asarun li nga xamee nag lim bi doon lim ko ci mu ne ko inna naka noonu afay ah, naka jox nañ la al kawsar ñu bëri ne wala kawsar mooy alquran ji la ñu wàcce ci yonent bi xaala man na naa na wàcce nañ ci moom fukki téere téere yi yëpp naka noonu afay ah, naka jox la al kawsar ñu bëri ne ñu la jox lu bëri loolu nag ñu ko dafa am lu jëndin ba ñu ràgg te ñaan borom sa ñun nga joxe te ñu jëndin ñaan sa borom ñu tax waxu kontal sa borom wala nga ko jëndin ñaan sa borom te wala ñun ñëpp suñ ko may doo ca war a teg sant mu ne ko jëndin ñaan sa borom de jëndin ñaan sa borom mooy kontal sa borom sant mooy lan tagg ki nga xam ne moo la defal xéewal gi ngay julli da nga fekk yàlla di julli gi nga màggal ko itam julli màggal yàlla la ñëpp xéewalam ci sa xol julli moom lamboo na yooyu yëpp dolli ci moo tax parce que li ñu yàlla ko moo gën a jot ci ko rabata ndax cant moom gëdëm ko ci lam yi rek la woon kenn mën ko gëdëm ba weesu suñ julli da muy wax alhamdulilah rabbil alamin màggal Yeesu turu ko ci jóg moo tax teewul yooyu yëpp nga ko mayee jigéen sa ko wala xaaral nga jël bët ci xel te ñun jigéen ci màggal borom bi ak jërëm jigéen aji bañ muy xaasi woo moom lépp dara moom li ko lu bari ci mboolem yi ñu ne ñu wax ne yow lañ bari ci mboolem yi ñu ci dëgg moom